أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñu ñëw tey suñu joom ñeenteelu bind bi ci Philippe Lakhdari ñu ngi tàmbalee fi borom téere bi di waxee ni wa aklu amwaali nnaasi bi gayri tiibi nafsin wal aklu bi shafaati aw bi diini wa taxiiru salaati an awqaatiha wala yaxillu lahu suxbatu faasiqin wala mujaalasatuhu li gayri daruura wa aklu amwaali nnaasi bi gayri tiibi nafsin wal aklu bishafaacati aw biddiini wa taxiiru salaati an awqaatiha wala yaxillu lahu suxbatu faasiqin wala mujaalasatuhu li gayri daruura tey borom téere bi mu ngi ñëw diñu diñu continuer diñu diñu limal yi xaraam ci mukallaf tey mu wax bokk na ci xaram ci mukallaf lekk alalu nit ñi ci lu teey ba kenn boroom téere bi waxoon nañu ni kat daa war ci ci mukallaf mu wattu làmmañam ak mu wattu gis-gisam boobu boo pare mu daal ñuy boole ni kat dafa war mu daal di wattu mboolem ay cëram mboolem ay cëram yooyu bokkoon na ci biir ndax doomu aadama biir kii la mbokk na ci cër yi gën a màgg waaye tamit ñoo gën a rëy fitna ndax nit ki soot sootul sootul biiram rek soobaa mën naa dugg ci lu bëree bëri bëree bëri moo tax yi des yëpp ay regg boo ko reggalee cër moo tax ñu ni doomu aadama bokk na amul dara loo moo mën a alak doom nit lu dul ñaari bànneexu yi mooy bànneexu bii rek bànneexu pay loolu moo tax képp ko xam te ni yàlla dimbali na ko ci mu fexe ba xeexan ba jihaat ñoom ñaar ba ba gañe leen rek kooku na ko leen kooku texe na waaye ku yàlla dimbaliwul ci loolu kooku moom day perte su fekkee yàlla yërëmu ko moo tax kon day xaraam ci mukallaf muy lekk alalu nit ñi ci lu teeyu bakken lekk alalu nit ci lu teeyu bakken ma ma ma mën naa ame ci ci nga fexe ba këf alalu nit wala nga sàcc ko nga wor ko wala nga xeexanteeg moom ci yooyu yépp wala même boo fekkee danga ko ger sax wala ci wàllu kàtt yu mel noonu yooyu yëpp mën nga cee am lekkee alalu nit ca nekkul teeyu bakkenam loolu tamit ba léegi yooyu yëpp yooyu yëpp dañoo xaram yëpp dañoo bokk ci lekk alalu nit ca nekkul teeyu bakken nit ki daal ci gàttal noo mën a faxee ba nax nit ki ba lekk alalam te mu nekk loo xamante ni soo ko naxul woon soo ko bàyyi woon ak ba bakkenam nag doo ko doo jot ba nga faxee nax ko ba lekk alalam rek xamal ni loolu tamit dafa xaraam kon nit ki di ko nax ba lekk alalam loolu dafa bokk ci nga xam ne dafa dafa xaram ak noo ko mënti jaaree. moo tax moo tax ni ne Isa salaam dafa ni dafa ni yàlla dafa am benn malaaka boo xam te ni ci kaw baytu maqdis la nekk sa guddi bu nekk day woote ni kat képp ku lekk alal ju xaram yàlla du nangu ci moom sarfan adlan mais yàlla du nangu ci moom naafile yàlla du nangu ci moom farata yàlla du nangu ci moom dara moo xam naafile la moo xam farata la yàlla yàlla yàlla yàlla du ko nangu te borom xam-xam yëpp dañu loon tamit lekk alal nit ci lu ñu teewe bakkanam dafa xaraam ñaar fukk ak bi moom may lekk alal nit ngir ràmb mu nga ñëw daan ni gis nit nit koo xamante ni tey mun nga koo ràmb mun nga koo ràmb ci misaal tey koo xamante ni daa nekk ci ay tolof tolof ni mun koo xeetali nga ñëw daan ne ko pour nga xeetali ko il mu jox la boo ko am dafa am ku ko fiifam nga mën ko koo mën a dem jëlal nga ne ko ba léegi tamit pour nga dem jëlal ko ko il faut que mu jox la dara en nit ki sës na nekk na ci ay tolof tolof xamul ni muy def te yow mun nga koo dimbali ngir yàlla tax te dara te dara dara ci fekk waaye yow déedéet nga ne pour nga dimbali ko pour nga dimbali ko il faut que tey mu jox la mu jox la dara loolu tamit lekk alal nit ci lu tey ba kenn la bokk kooku dafa xaraam dégg moo nekk lekk alal nit ah, ci ci ràmb moo tax tamit borom xam-xam bokk nañ neen tamit ba ba léegi bokk na ci lekk ci lekk ci lekk alal nit ah, nit ki tey nga am ab daraja am am nga ab am na dara xew na nga mën ko cee xeetali nga ne ko di il faut que mu jox la dara ba pare nga dem xeetali ko ci loolu loolu lépp tamit ak alal nit ci ciram la yëpp yëpp yëpp xaraam wala diin wala akalu bi diin lekk alal ci diine mbubboo diine boobu tamit daf bokk ci am dafa xaram nit ki moom day ñëw di jëf mbir moo xam mbir alaaxira di julli di naafile wala di def ay mbir te fekk lépp lépp li ko tax a def mbirum diine yooyu li ko si tax a dugg moom mooy am na ku mu bëgg a nax ba lekk alalam am na ko am tamit boo koy boo ko wanee ni kat yow ab yaaram nga mën ngaa lekk alalam ndax diine la gëm nga ñëw di ko wan yëfu yaaram pour mën lekk alalam kooku daganul dafa dafa xaram ndax ñoom bi ñu xamoon ne ab kàccoon nga duñ la ko jox ba pare yow ñu dee woon ni ab yaaram nga pour mën a lekk ci ar moo tax kooku tamit daganul moo moo tax mu ni am nañ am nañ ñoo xamante ni dañuy lekk dañuy jëf dañuy jëf ay mbir yu baax te fekk la moo tax ñu koy def ngir lekk ngir lekk alalu nit ñi dañuy ñëw ci diine di mbubboo diine lépp rek pour am ay marchandises kooku loolu loolu loolu ku koy def loolu mooy koo moom mooy koo xamante ni jaay jaay na alaxiraam ci àdduna alaxiraam fayu alaxiraam ak yooyu moom la jël jaayee ko àddunaam mu jeex moo tax kon lekk alalu nit ci tey ci diine tamit baaxul nit ki lépp diine moom teg ko ci yoon rek. nga def loo xamante ni tey lu nekk nga defee ko naturel comme ni comme ni nga mel waaye bul jaay ay diine yooyu déedéet loo bëgg rek jaaral fi nga war a jaar pour am ko ngay wan ngay nit ki kat yow ku baax nga wala yow kat ab yaaram wala ab sëriñ nga wala ab dara ba tax nit ñi di leen jox sa seen alal ci loolu te fekk yow ku la xooloon ci biir du fekk loolu ci yow su fekkee ci yow la nekk moom kooku dara dara nekku ci li nga xamante ni ci yow la doxee noonu ñu jox la ci noonu. ku dara nekk waaye ngémb boo loo xamante ne ku duggoon ci ku xaroon ku la xaroon sa dënn du ko fekk loolu baaxul loolu mooy mbubboo danga koo sol ci kaw rek bokk na ci xaraam ba léegi tamit mooy mooy ñaar fukk ak juróom ñaar fukk ak ñetteel bi yéexee julli ci waxtu bi julli saa bu jotee danga koo war a def ci waxtu bi waaye kenn du koy kenn du ko yéexee incha allah dinañ ñëw ci leeral waxtu julli yi buñ àggee ci buntu wa ci buntu julli incha allah yé julli nag moom daa xaraam ci mukallaf mu mu mu mu koy def mu koy yéexee kon saa bu julli jotee lépp looy def ak lu mu munti doon bàyyi ko nga dem ci julli bàyyi lépp looy def lu mu rek bàyyi ko nga dem julli moom moo gën te borom téere mu ngi wax ni waakulu am waali naas ak lekk alal nit ñi bi xayri tiibi nafsin ci lu ba kenn wal akulu ak lekk bi shafaati ci ramb aw bi diini wala ci mbubboo diine ji wa taxiiru salaat ak yéexe julli an awqaatiha ci waxtu ba wa akulu amwaali naas ak lekk alalu nit ñi bi xayri tiibi nafsin ci lu dul teeyu bakken wal akulu ak lekk bi shafaati ci ramb aw bi diini wala ci mbubboo diine ji wa taxiiru salaat ak yéexe julli an awqaatiha ci waxtu bi waaw kon kon ñu yem allah ba yoon ndax bind bi bañ a gudd ñu yem foofu wasalaamualeykum wa